min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal ishriin ba'dal mi'a. wa an Hudhayfata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa axada madja'ahu minal layli wada'a yadahu tahta khaddihi summa yaquulu allahumma bismika amuutu wa ahyaa wa idaa istayqaza qaala alhamdulillahi alladhii ahyaanaa ba'damaa amaatanaa wa ilayhin nushuur rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadith ci garab gi ñu nekk ci buntu bi di wax ci li nga xam ne mooy aadaabu nawmi wal idtijaa'i wal qu'ud wal majlis wal jalis wa ru'ya ci suñu jotaay bi ñu génn ñu gisoon hadith huit cent seize mu ne woon wa an aishata mu ngi jële ci sayyidatu aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne moom nee na kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli ihdaa asharata raka'a gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi mu ne wa an Hudayfa muy huit cent dix-sept mu ne wa an Hudayfata mu ngi jële ci sahaaba buñ naan Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na an-nabiyyu mu ne yonent bi alayhi nekkoon na ida axada madjaa bu ma soon a jël fa muy tëdd mooy jël dem ngir fa muy tëdd ci lal ba muy tëdd wala laltu ga wala la muy tëdd minal layli ci guddi wadaa day teg yadahu loxoom taxta xadde ci suufu la xam waaw summa ginnaaw gi yaqulu mu ne allahumma e sa borom bismika ci sa tur bu mag bi amuutu ci sa tur yow yàlla amuutu waaw bu ma faatoo yow yaa tax ci dama damaa bëgg may faatu faatoo ci li nga xam ne mooy sa ngërëm bismika amuut waaw bismika amuut ci tudd la waaw allahu akbar waaw ci tudd sa tur ah moom laay dunde fekk maa ngi dund moom laay nekk waaye bu may faatu ci kaw lu yii di tudd sa tur ci laa bëgg a faatoo te ci laa fas faatoo man rasulullah sallallahu alayhi wa allahu akbar waaw kon bismika wa ahya waaye ci dundu waaw fekk maa ngi dund rek di la tudd di tudd sa tur saa ne ba fekk maa ngi dund wa ida stayqaza waaye bu bu bu bu bu kiiwee ah, bu dee daa yeewu ginnaaw bi mu newa nelawee ba pare mu ne alhamdulillah ay waay cant yëpp ñeel na borom bi allah allazi mi nga xam ne ahyaana moom de moo ñu dekkil moo ñu joxaat ñu dundu waaw su delloo ñu suñu yëg-yëg baadama amaatana ginnaaw bi mu ko roccee ci ñun muy deegu ndaw gi di di nelaw wa ilayhi ta ci moom borom bi dong an nusuuru mooy pang ba ci moom lay amee moom mooy dajale nit ñi mooy dajale ñi nga xam ne mooy jaam yi faala dajale leen bi amee ca moom borom bi tabaraka wa taala mu ne rawaawu soloo na ko al-Bukhari yi al imam al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk mooy est hadis bi al imaamu kese moo ko solo al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah ñu ne la déedéet jiitu woon na ko ci sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad naka noon mbokku taalibeem bi al imaam Abu Dawud ak taalibeem bi al imaam at-Tirmidhi nako noon al imaamu Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. indi na ko ci ay buntu yu bari kitaabu da'awaat baabu maa yaqulu idhaa naam indi na ko foofu kitaabu da'awaat ba léegi baabu wad'i al-yadi al-yumna tahta al-khaddi al-ayman indi na koy ba léegi ci kitaabu ad-da'awaat baabu maa yaqulu idaa asbaha ak kitaabu tawhiid baabu su'aali bi asmaa'illahi ta'aalaa foofu mooy bërëb yi mu ko def bu njëlee bu njëkk bi man ah, bi gën a niroog bii nag ñu nekk ah mooy bi nga xam ne ci la wax ci ngay teg hmm, eh, baabu wad'il yadil yumnaa tahtal xaddil ayman mooy buntu bi wax. teg sa loxoom ndojoor ah teg ko ci sa lex sa suufu lexu ndejoor bi waaw moo nañ jël boobu mu ne haddathani Muusa ibn Ismaa'il al-Haafiz at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala muy Muusa ibn Ismaa'il al-Minqari Abu Salama at-Tabuzaki at-Tabuzaki al-Basri al-Hafiz rahimahullahu ta'ala al-Basri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana gis nañ Abu Dawud yi sëriñam la mu ne nettali moom moom donc moo ma nettali qala mu ne haddathana nettali nañu Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awan al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz al-Bazzaz al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abdil Malik mu jël ko Abdil Malik Abdil Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jari al-Qurashi Abu Amr ñi Abu Umar al-Lakhmi al-Kufi al-Qurashi rahmatullahi alayhi an Rib'i moo ko jël ci Rib'i di Rib'i ibn Hirash ibn Jahsh ibn Amr ibn Abdillah abu maryama al-ghatafani al-qaysi al-absi al-kufi al-a'war rahimahullahu ta'ala an Hudhayfa moom moo ko jëlee ci Hudhayfa ibn al-Yaman Yaman boobu Husayl am ñu ne Husayl am ñu ne Hisl voilà ibn Jabir radiyallahu ta'ala anhuma baayam saxaaba la moom ñu ngi ko faat keroog baayam Uhud moom jullit ñi ko faat dañoo pëcc ko bi amee dañoo juum faat ko mu ngi daw Sayyidina Hudhayfa leen gis naan leen eh, sama baay sama baay far gaa yi ko mooy fekk faat nañ ko ginnaaw gi nag bon mu ne eh, biñ ko bi xare bi jeexee yonent bay saa saam bu ñu bëgg eh, mu ne noo baax na bàyyi na leen ko quoi waaw mu nekkoon ku saxaaba boo xam ne bu mage la woon baayam nga ne keroog bi ñu génn ko génnul woon benn mbokkal saaram ne ko ñun moom suñuy fan daanaka li ci def bareetul lu ñuy nekk fii rek toog ci Medina di xaar nañ dem amaana yàlla may ñuy wërsëgal ñu sahaada sahaada ñu ñëw dugg ci xare bi noonu ba ni génn àddina radiyallahu ta'ala anhu Hudayfa ibn al-Yaman ah. <laughs> Eh, sayyidina Hudayfa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha akhadha madja'ahu min al-layli wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu allahumma bismika amutu wa ahya wa idha istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur voilà nii la ko al imaamu indee bii moo gën a niroo ak bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi indi fii sinon beneen bi ci baabu maa yaqulu ida naama boobu dane sayna Hudayfa dane kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ida awa ila firaashi <laughs> awa ila firaashi qaala bismika amuutu wa ahyaa wa ida qaama qaala alhamdulillahi alladhi yahyaana ba'da maa amaatanaa wa ilayhin nushuur kon hadis bi mu ngi nii hadis bi bala ñu jàll war na ñëwaat hadis mille quatre cent quarante six insha allahu taala ak mille quatre cent cinquante huit ci téere bi insha allahu taala léegi lëkkaaleem ak bunt bi mooy lan bunt bi di wax ci tegginu nelaw ah aadaabul nawmi wal ittijaa wal qu'ud wal majlis mooy bokk na ci boo boolee ci teggi ni ñu gisoon ci jotaay yi ñu génn ci xadiis yi jàlloon mooy xadiis yi nga xamante ne mooy sayyidina al-Bara ibn Azib sayyidatu Aisha radiyallahu anha xadiis sayyidatu sayyidina Hudayfa bi dañuy wana beneen teggin mooy yonent way sa sam xadiis yi romboon yëpp gisoon nañu ne da doon tëdd lan la doon tëddee wàllu ndejooram côté ndejooram la doon tëdd waaw bu doon tëdd ndejooram la doon tëddee wàllu woowu waaye bii dañu koy wax leneen moo tax imaamul Bukhari rahimahullah daal di koy defal ab bunt ci imaamul Bukhari mooy biñ jàng sànq baabu wad'il yadil yumna tahta al xadd al ayman waaw bunt bi wax jël sa loxoom ndejoor teg ko ci sa suufu lex bu ndejoor booy nelaw ndax lan moom la yeneen saa salaam def loolu bokk ci teggin yi kon nit ki buy tëdd mu tëdd noonu tëdd ci wàllu ndejooram waaye fekk mu jël le ndejoor bi teg ko ci suufu lexu ndejoor bi allah loolu ci taw gi ñu la boole bokko ba pare bokk ci mën ñu beneen ñaan xam nga waxoon nañ la xadiis Seydina al-Bara xadiis boobu noonu allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitaabika allazii anzalta wa nabiyyika allazii arsalta boobu mooy ñaan bi mujj waxoon nañ la am na yeneen yuy ñëw yoo xam ne imaam a ngi ko indi ci kanam donc yi waaw bokk na ci kon yonent sallallahu ci ñaan yi mu wax laata muy wax bii nga xam ne dana ko woon dana danga ko def lu mujj waaw waj'alhunna aaxira maa taqul waxoon ko Seydina al radiyallahu anhu na nga ko def lu mujj li ngay wax am na beneen yeneen ci façon ñaan yi mooy bii Seydina Xudayfa toxale ci yonent bay saa saam te yonent saa saam it doon ko wax mooy allahumma e sama borom bismika ci sa tur ahmutu wa ahya nit ki dundul faatuwul lu dul ci ndigalu yàlla waaye ci turu yàlla del dundee sikkar di tudd yàlla tabaraka wa taala moo war a nekk yéene jullit waaw bañ a nekk minal ghafilin waaw yàlla yàlla nga ma du boole waay ci ñi nga xamante ne ñooy raafilu na yi parce que kat loolu baaxul de waaw mooy kon jullit bi daa war a nekk koo xamante ne buy dund turu yàlla waaw buy faatu mu fekk ko ci turu yàlla allahu akbar waaw moo tax suñu borom ne woon yonent may saab saab de suuratul aaraaf na mu ko jeexale woon avant dernier aaya ba wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khiifatan wa duuna al-jahri mina al-qawli bil-ghuduwwi wal-aasaali wa laa takun mina al-ghaafiliin mu ne dee tudd sa borom kon nag bismika allahumma bismika amuutu wa ahyaa waaw waaw ci sa kaw di la tudd ci laay dund te moom laa fas yéene faatu te sama faatoog sama jëpp ci yow lay jaar waaw kon wazkur rabbak mu ne yonent bay sa sam del tudd sa boroom sois un vrai zikr de Seigneur fii nafsika ci sa biir tadarruan nga toroxlu wax xiifa waaye di ko nëbb mu nekk loo xamante ni yàgg diggante sa boroom la wa duunal jahri mu nekk loo xam ne day diggu doomu waaw mu bañ a nekk lu kawe minal qawli ci wax bil ghuduwi ci ngoon yi ci suba yi wal asal ak ngoon yi wala takun te yal na bul bokk minal ghafilina ci ñi nga xam ne nag euh, ñooy euh, ñu yëgadi yi quoi waaw waaw loolu moom lu garaaw la moom waaw moo la bokk na ci ñaan yi am solo allahumma la taj'alna minal ghafilin waaw yàlla tabaraka wa taala yal na bu ñu boole ci saa yëga di maan yi waaw saa yëga di maan loolu baaxut yàlla bu ma boole ci saa saa yëga di maan mooy gaa yi nga xamante ne nii euh, du ñu tudd seen borom waaw allahu akbar moo tax ud'u rabbakum tadarru'an wa xiifa allahu akbar allah booy ñaan loolu la waaw del jàng alquran di ko tadabbur mooy zikr bu rëy bi bi gën a màgg waaw te ragal sa boroom boo koy def xam ne du waxu n'importe qui kii mooy waxu waxu ki bind nit ñi waaw allahu akbar kon sa xol deel teewlu ndax kat nit ki jaamu yàlla yi lim ciy am mooy lam ci teewlu ah waaw allahu akbar wa xiifa àndal ak toroxlu ak ragal tadarruan wa xiifa waaw waaw wa duunal jahri waaw nga bañ a yëkkati ci kaw lool booy ñaan fa boroom di ko dagaan boroom bi nekkul koo xamante ne ghaiban innakum la tad'una ghaiban wala asamna li yonent saa sallam waxoon bañ jógee tabu ñii di wax ca kaw di sikkar ca kaw mu ne leen irba'u ala anfusikum dal leen ci seen bopp mooy def leen mu yu yemamaay ndax ci ngeen di woo nekkul ku absenté wala koo xam ne dafa tëx waaw yéen a ngi woo koo xam ne moo leen gën a jege te boroom bi nee na wa nahnu aqrabu ilayhi min qablil warid jaam bi ñoo ko gën a jege buumu xolam waaw kon wa dunal jahr allahu akbar waaw boo ko déggalee sa bopp doy na waaw allahu akbar kon nag mun a ngi noonu bil wuduwi wal asal kon amoo heure boo xam ne heure yëgadi di toppatoo yoo xamante ne di maan yi ñoo ko de ñoo ko nekke ñi nga xam ne ñoom ittaxadu diinahum lahiba wa la'iba ñi nga xam ne ñoo jàppe seen yoon wi leen borom bi tëral ne leen soobu leen ci ba keroog ngeen may fekk ci ñu jàppe ko am pox ak i mboosóor ñu jàpp ne lépp daal am po daal la war a nekk àddina bi comme ni ma leen koy àggee wax ñu mine année bi yépp dañ koo mine pas ay dañ koo ay mine anti ay anti personnel la yoo xam ne képp ku ci nekk mooy dinañ damm say tànk waaw xam nga mine antipersonnel bés boo ci taxawee day damm say tànk rus lay def day exploser yàq say tànk waaw ñoom nag noonu lañ def année bi yépp waaw jeu bu jeex ñu dugal beneen waaw compétition bu jeex ñu dugal beneen noonu lañ minee àddina bi boo leen toppee yow nit ki ki borom bi ne woon yow da nga bañ a ba sa yàlla bul bokk wala takuntawul bokk minal ghafilina wallahi di nga bokk ci ñuy ghafilina waaw kon nag aadana allahu min hada yal nañu borom bi daal di muccal ci yooyu nga xamante ne nii siranu monde bi loolu lay woote ñëw leen ñu fota borom bi waxoon na wa maa xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin bindumaa samaan ak suuf de ak li ci digganteem ngir am po waaw ñu naan rek nañ leen jeu rek nañ leen happy <laughs> bu ngeen di happy du ngeen happy ci lu neex yàlla ah waaw da ngeen di xàppi jëlu neex yàlla mooy lan mooy alquran ak sunna ala bi zikrillah tatma innul qulub la yàlla alaa waaye alaa yëg ngeen ma yëgal leen bi zikrillahi mooy tudd yàlla bi yeneen saa salaam bi wax allah allahumma bismika amutu wa ahya waaw tudd yàlla nag tudd turu yàlla ci laa fas yéenee dund ci laa fas yéenee bu may faatu ah mu fekk ma ma nekk parmi les zikr waaw ndax daa am yoo xam ne moom nit ku nekk nag war nga koo mën a fexee man waaw waaw ku nekk war nga koo fexee man laa wax war nga koo fexee man waaw mooy nan ngay deewe loolu moom war ngaa fexee man ko waaw foo bañ dee fekk la fa moom buñ la fa gis ngay romb qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin mu ngi noonu Allah <laughs> waaw in na jullit bi lim teg ci kaw qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim diinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin dooltece qul inna salati wa nusuki waaw boobu it moom la jeexale ca feewu suratul an'am allah saaru tawhid baa ngoo gis nga jullit bi ginnaaw bi la borom bi defee nga nekk jullit teg la ci hidaaya tawfiq def sa xol nga nga nangu nekk jullit ay way jëlalu ko gën a rëy kon nag del wax del proclamer da ko sant yàlla qul inna nii man mii de hadaani te yoneen saa sam la ko njëkk a wax ne ko yow dee ko wax kon jaam yi roye ci loolu qul inna nii hadaani rabbi ki ma gindi ba ma nekk ci l'islam Abdullah du kenn rabbi la mooy sama borom bi nga xam ne moo ma yar moo may màggal tal ni ma lépp lu ma nekke moom moo ma ko teg kéewal gu tukkee ci ma ku ñëw rek ci moom la tukkee ila sirati mustaqim ci yoonam wul cow wooral mu ñuy ñaanloo ca faatiha mooy lan mu ne diinan ab soobu la ab tërëlin la waaw ki yaman bu mu ne millata ibrahim ah mooy yoonu seydina yàlla allah wa ma kaana minal mushrikiin bokkul woon ñi ñiy bokkaale yàlla ci seen gëm gi ñu gëm déedéet ñoom nekkuñu woon gëmu moom amul woon gëmu suppu kànja yooyu quoi waaw non gëm goo xam ne lu nekk nga njaxas ko ci waaw gëm na de waaye dalay nee dalay xam ne lii yàlla bëggu ko mais nga ko ci njaxasaale ci seen gëm waaw di ko def te yaa ko tey yaa gën a conscient que li ngay def baaxul mais di nga ko def kam moom melul woon noonu wama kaana minal mushrikiin bokkul woon ñuy bokkaale ci gëm gi ñu gëm yàlla dara waaw mu ne ko nag léegi waxaatal leneen qul inna salaati waxal ne gis nga sama julli wa nusuki sama aji bu ma demee aji ya ma fay def nusuk ya ma fay def ya may rendeeg lépp ak tamit tabaskeeg lépp wa mahyaaya ak tamit ni may dundee waaw nit ku nekk man ngaa tànn lan ngay dundee waaw wa mahyaaya ni may dunde laa wax man de moom est-ce que man ala damay dund ci nahj rasulillah hadyu rasulillah sallallahu alayhi wasallam laay topp wala hadyu iblis ah yaay tànn naa waaw fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur la borom bi wax ku mu soob nga gëm ku mu soobit nga weddi ah. voilà xam <laughs> nga libre choix mais ça veut dire que boo ci def nag am na conséquence boo gëmee am na conséquence mooy xéewal lu la boroom di defal ëllëg ak fii ci àddina lay tàmbale boo weddee it am na lu lay xaar mooy ay musiba yoo xam ne ñoo lay jëkka dal ci àddina bala ngay dem alaaxira waaw kon qul inna salaati wa nusuki wa mahyaay ni ngay dunde man nga koo tànn laa wax waaw dund nekk mbandkat yaa ko tànn waaw ginnaaw bi nga xamee yaa ko tey ñana lat <laughs> way way mane loo bëgg fii man nga ko am choix yi bari laa wax yow nga ñëw tànnum po tànnoo uti xam-xam tànnoo dara am po nga tànn yaa bëgg a deewe noonu waaw ku bañ a deewe kay ci ci ci fu ñuy concert ab concert bu fa dem yàllaa la ne kañ ngay dee est-ce que dalaa wax ne yow moo la garantir ne concert bii nga dem doo fa dina dund yow bu dee waa ji concert ci boppam bi tëgg concert bi gars yi ñëw chanteur bi moom mooy dee ci en public ñëpp di ko gis mu faatu yow ak ñaata nit ñaata ay ay exemple nga fi gis ñun ñu dem concert faatu fa yaa ko tey boo bañee dee ci concert bul dem concert boo bañee dee ci stade bu fa dem yàllaa la deeloo ci stade way xomax yaa yaa ni ngay dunde yaa ko gën a mën a tànn laa wax sa mode de vie bi yaa ko gën a mën a tànn tey tay loola rek waaw yi nga bëgg moom <laughs> sa mbiru àddina man daal ba ma bëggee nekk ingénieur en hydraulique xam nga na nga def ba am ci diplôme ba nekk ci cadre nekk ci kàngam ma ne ak ce que da ngaa taxawaal woon xam nga na nga def way boo bëggee nekk major sa classe xam nga nooy def dangay ngay tappale doo ko def di nga carrière de léeg-léeg gars yi nekk fu xumb yow doo fa ne lu tax parce daa am loo bëgg waa léegi yow l'islam nag jarul la dara quoi ginnaaw daal ba ma yoree daal sama kii ne man daal ah, dugg naa nekk naa l'islam daal jeex na ah non wa mahyay wa mamati ak na may deewe laa wax moom lañ doon wax léegi na may deewe moom lillahi da jël sa dund sa dee lépp nga jébbal ko sa borom mooy lan jébbal ko yàlla mooy lan mooy man yàlla maa ngi nii aslamtu wajhiya lillah waaw waaw man daal jébbal naa sama lépp ki nga xamante ne mooy Allah di xaar rek di déglu nag te xëcc sama nopp tàngi ko ubbi ko nag di xaar lan la allah lan mooy ngërëmam lu koy may luy jot luy tax ma jote ngërëmam ma ne luy tax ma jote ab sànjam ma sori ko loolu mooy loolu mooy ma mamaati wa mahyaaya lillah waaw loolu laa rabbil alamin waaw waaw moom mooy borom bindee fi kon yonent saa sallam ne allahumma bismika amutu wa ahya allahumma ay sunu borom waaw ay sama borom bismika ma ne ci sa tur de amutu bu may faatu ci kaw di la sant sa tur waaw allah fekk maa ngi dund waaye ci kaw loolu amutu ci lay faatu insha allahu taala te képp koo xam ne loolooy sa programme yàlla dina la ko yombal booy dëggoog sa borom sa borom di dëggook yow waaw waxoon nañ fi istiwaaw araab ba gisoon nañ ko fi wala dañ ko tuddoon enradi bi nga xam ne kaw kaw bi nga xam ne daa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw Medina bàyyi dëkkam wilaasam ñeneen saa salaam yow lay àndal damaa ñëw fii ngir ànd ak yow ñu dem benn xare waaw comme que xare bi daa moon ay phase ginnaaw bi nga xam ne ci la njëkk am benn ngañaay yoneen saa salaam lañ jot a dajale mu daal di ne jëleel lii ngeen jox ko diw wàllam la ci màng mi liñ dajaleegul ñu ñëw fekk ko fa ne na ko ah rasulullahi de sallallahu alayhi wa moo la jox lii mu ne ne e, déet man topp ma ko woon ngir lii de ñëw ne yeneen saa salam man topp la woon ngir lii jëlaatal man du koo jox ñeneen ni waaw mu ne ko man dama laa topp ngir am dara darajaay martyr mooy ñu jàmm fii jël baaraam teg ko ci put gi mu génne fii yeneen saa salam ne bu dëggook yàlla yàlla dëggoog moom xare bi tàmbaliwaat sawaay ñu jekk ba xare ba jeexee yeneen saa salaam kenn gisul waa ji ci ñuy dund daal mu ne ñu seetal ko ko waaw ñu dem seet ko fekk ko mu gaañu fekk ni nga xam ne noonu fa mu tegoon loxoom foofu la ko jam waaw ñu wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam jóg ñëw ba tiim néewam ne oh, oh, oh, est-ce que moom moo nekk nii waaw ñu ne ko moom la yeneen saa salaam daal di koy seede ne allahumma yàlla man maay seede kii. man maa koy seede ba pare ne moom dafa dëggoog yàlla ak boromam boromam dëggoog moom ba pare jël bi mu soloon daal di koy sànge allahu akbar ndax lan dafa dëggoog yàlla waaw yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin yéen ñi gëm yàlla ragal leen yokk ragal yàlla te ngeen bokk ci ñu dëgguñe waaw mooy boo nee rabbi yàlla daa am lu mu laaj rabbi yàlla àndul ak caaxaan <laughs> rabbi yàlla combat de vie la du ay moment yoo xam ne dama ciy ne après ma bàyyi nekk ci leneen déedéet loolu yow sa rabbi yàlla bi am na fell fell kenn du la ne amoo ko yuutu waaye nag am na ay problème yu rëy yu nekk ci sa rabbi yàlla kon bismika amutu wa ahya day am problème bu boobaa allahu akbar allahu akbar waaw kon mu ngi noonu de loolu la doon wax buy tëdd mais bii du bu muy mujjee wax wax nañ la bi muy mujjee wax bu léegi bu yeewoo comme que nee la ta parce que lu tax mu ne la <laughs> bismika amutu ndax tëdd nelaw mooy deegu ndaw axul mawt <laughs> waaw gis nga du euh, euh, dee nelaw mooy mooy mooy mooy deegu ndaw gi moo tax bu yeewoo dana alhamdulillahi alladhi ahyana maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu joxaat suñuy saas delloo waat ñu dundalaat ñu baadamaa amaatanaa ginnaaw bi mu ko roccee ci ñun wa ilayhi nushur te bu dee jóg nañ tey bés dina ñëw du ñu jógaa moo xam ci nelaw lay doon wala ñu waaw yàlla dina jël suñu bakkan ba bés bi nga xam ne ci lay dajalee alxalaa'iq ajma'in waaw allahu akbar moo na al imam az-Zajjaj rahimahullah mu ne bakkan bi nga xamante ne parce que ma bakkan bakkan bi nga xam ne mooy takkale ko doomu aadama bi buy nelaw mooy bi nga xamante ne mooy bi nga xam ne mooy lay amee ak ràññee kon mu ne boobu mooy bakkanu ràññee bi moo tax maanaam mi ci ñun suñu sensation suñu jëg-jëg bi ñuy nelaw lay rocc waaw boobu moom da koy dindi buy buy nit ki da koy ñàkk bi nga xam ne nag takkale ko moom. bi nga xamante ne ci lay ci lay ci buy buy nelaw mooy bakkan bi nga xam ne mooy tax muy dund bakkan boobu du yàlla boobu lay xëcc ndax moo tax ki ki kii nelaw danga nga koy gis muy noyyi di noyyi noyyi bu baax sax kooku nekkul bakkan boobu la yàlla xëcc <laughs> voilà <laughs> bi mu xëcc mooy bi nga xamante ne mooy sens yi mooy bi nga xam ne yëg-yëg yi lay dindi ci moom waaw allahu akbar moo tax ñu tuddee faatu lëkkale ko ne moom mooy axul mawti mooy frère li nga xamante ne mooy dee ndax dee bu ñëwee bu mag bi moom bu dee ñëwee bu boobaa dee nag bu dee dee moo agsi moom moom non seulement day jël bu sensation bi bi nga xam ne mooy yëg-yëg yi da koy dindi waaye non seulement bële rek koy dindi ndax bee bu tëbee rek yëg-yëg yi daax alors que yëg-yëg yi mën nañ si mën na ko rocc bële des voilà mooy bi nga xam ne mooy tax ngay nooyi mooy tax ngay dund waaw kon nag mu ngi noonee waaw nga xam ne moo tax nit ki buy nelaw léppay dal waaw moo tax ñu naan la wolof naan la bu suuf seddee guddi suuf sedd ñépp rek waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu la waaw kon moo tax suñu boroom doon wax allahu yatawaffa al anfusa hiina Allah oh ca suuratu Zumar Allah mu ne allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa wallatii lam tamut fii manaamihaa fa yumsiku allatii qadaa alayhaa al-mawta wa yursilu al-ukhraa ilaa ajalin musammaa inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun waaw te suratu zumar mu ne allahu borom bi di allah yatawaffal anfusa hiina mawtiha mooy jël bakkan yi jamono ja nga xam ne ca lay faatu mooy jamono ja muy nelaw mooy bakkan yi nga xam ne mooy tax waa ji sensation muy yëg dara di xem li xew ci tourner ci wetam ak di yëg yooyu yooyu lay xëcc waaw xii na mawtiha jamono jamuy newale la muy nelaw wallati lam tamut fii manaamiha <laughs> wala allahu alladhi yatawaffa al anfusa xiina mawtiha mooy xëcc jël bakkan yi jamono ji muy faatoo waaw bu dee dikkee mu yónni malakul mawti mu xëcc sa bakkan waaw wallati lam tamut fii manaamiha waaye it bakkan ya nga xamante ne bu ñuy nelaw seen yéeg yéeg yooyu borom bee mooy xëcc waaw waaw borom bee koy xëcc tabbal leen ci géej goo xam ne moom la ñuy wax géeju nelaw nga xam ne frontière am ak dee ak a jege <laughs> waaye du dee mooy dee gu ndaw bi léegi nag fa yumsiku allati qada alayha al mawt bu xëccee yëg-yëg yooyee nit ñi li nelaw bi nga xam ne dogaloon na nag mooy dee bi mu njëkk wax al allahu allati yatawaffa al anfusa hiina mawtiha yàlla mooy ki nga xam ne mooy jël di récupérer bakkan yi jamono yi muy faatoo bi nga xam ne daa dogaloon ne moom buy nelawee fa lay faatu moom da koy téye fa yumsiku allati qada alayha al mawt boobu du du sensation yi rek après day yëkkati waale bële bakkan bi bu ko defee ñu naan moom de il est mort dans son lit dans son son sommeil dañoo xëy daal reer na daal ah gonnal nag nit ñi ah ubbi néegam tëdd bañ xëyee fajar daal Eh, di ko yee lañ fekk ndeke dem na waaw parce que borom bi la fa yumsiku allati qada alayha al mawt ba mu dogaloon ne noonu lay faatoo te bés boobu guddi goo lay faatoo mu téye ko kanta bi nga xam ne dogalul woon ne lii la mu delloowaat ko ay yëg-yëgam wa yursilul uxra mu yebal beneen yi yeneen bakkan yi ilaa ajalin musamma waaye loolu c'est dañ ko dañ ko ajadi rek mais du pour dunduk éternellement <laughs> non mooy moom ayam ngi ñëw est-ce que guddi lay doon wala bëccëg wala leneen am na daal bu ko ci yàlla programmé yàllaa xam waaw ilaa ajalin musamma ba ci jamono joo xamante ne nii dëxal boo xam ne bu mu tudd la bu borom bi tudd la fii kitaabin ci téere boo xam ne bind na ku nekk kañ ngay faatu inna fii daalika cëy nekk na ci nelaw ak bakkan yi borom bi ni mu koy récupérer ak ni muy faate ñi bàyyi ñi ñu dundaat la aayatin nekk na wallahi ay mandarga yu mag waaye ngir ñan li qawmi yatafakkarun ngir nit ñi nga xamante ni dañ nga xam ne ñoom dañuy xalaat di utiliser seen xel mu jariñ leen loo xamante ne da leen di may ak jegeeg yàlla ak di dellu ci seen borom tabaraka wa taala allah moo tax bokk na yoneen saa salam yim doon wax naan ah <laughs> allahu akbar allahu akbar ah. Euh, euh, euh, doon wax ne bi muy ñaan ñaan ci nelaw yooyu tamit bokk na ci bi mu naan allahumma suñu bakk sama bakkan de in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka ndax dundug nit ki jaam bi waru la nekk lu dul ngir ut ngërëmu yàlla comme ni ko at-Tiibi rahimahullahu wax waaw ne xikma bi nekk ci ñu joyal dee ci nelaw mooy ne njariñu nit ki ci dund lenn la mooy lan mu ngir muy daj di lamb la nga xamante ne mooy ngërëmu yàlla ak tamit di ut topp yàlla tey sori li nga xam ne mooy indi am sànjam mooy doon wax sànk ci kaw ak mbugalam képp nag koo nelaw ku nelaw njariñ loolu nga xam ne dund moom la doon may ngay làmb ngërëmu yàlla di nekk lu neex yàlla loolu day deñ waaw léegi nag nga mel ni ku faatu nga sant yàlla nag ci xéewal jooju <laughs> waaw bi nga xamante ne nii ci la ñëw daal di lay delloowaat say say yëg-yëg nga daal di jugaat ah sa ngelaw yooyu nga xam ne moo moo coupé woon diggante euh, ut ngërëmu yàlla tey daw ak ak ak ak sànjam ngelaw yi ñëw tax sa dund ko mu mel ni entre parenthèses borom bi delloo la ko ngir nga delluwaat ci lambat ngërëmam tey dawaat li nga xam ne mooy waral sànjam waaye ginnaa yaatu loolu loolu la ak tii bi wax rahimahullah waaye mooy nit ki bu dee ne daa nekk koo xamante ne nii loolu ci la dëkke nga xam ne ay nelawam du ko def lu dul ngir gën a dëgërlu ngir bu yeewoo gën a mën a jaamu yàlla bu boobaa day mel ne la Seydina Mu'adh ibn Jabal waxoon Seydina Abu Musa al-Ash'ari waaw keroog ba leen yeneen saa sallam yónnee yaman gisoon nañ ko yu gisoon nañ ko fi bi mu leen di yónnee naan yaman naan ya wala tu'assira bashira wala tunaffira yombal leen te leen jafeñal bëggal leen nit ñi te leen ja bu leen leen dawloo <laughs> bi nga xam ne ku nekk région yi nga jiite woon bu ñëwee seedante mu naan ko Seydina Abu Muusa di ñuy laajante ku nekk lan ngay def ak jàng alquran ak sa naafile naa Seydina Muaz ne ko man waaw wax ko ni muy def ba pare summa bu ma paree nag ba def li may def ci samay jaamu yàlla nag après nag ma wéer sama digg tudd fa hasibtu fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati allah bu boobaa bu ma paree bay nelaw gis nga ni may yaakaare di am yaakaar ca yàlla mu fay ma bu may taxaw di ko naafilaal di ko jàngal alxuraan di ko jullil bu may nelaw di xaranit lool laay amee yaakaar fas ci rafet njortu di am yéene baax ne yàlla bu may nelaw damay fay comme ni ma doon fay ne la ndax innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa bu boobaa mooy dee googu muy nelaw nekkatul entre parenthèses <laughs> waaw yow amatoo barzax googu waaw yow barzax ci daanu na waaw mooy sax dund sa sa nooy yi ngay nga nga éveillé ak ngay nelaw ñoo yem lépp ngërëmu yàlla ci nga ne waaw yow na ngay nelaw de xaran yàlla di la bindal ay malaaka yi di la bindal yow danañu mujj waaw ahlul balaa laysa lahum diwaanu waaw walaysa yunsharu laysa lahum mizaanu walaysa yunsharu lahum diwaanu waaw da ngay mujj yow de du façon yow moom de toute façon moom jeex na quoi yow moom rida rek rida yaa ngi ci rida jeex na rida rabba jeex na ngay nelaw nga yeewoo ci yem waaw suuf ko am na ñoo xam ne nag ñoom seeni nelaw xam nga mooy katu yàlla bi bu dee moom itam dafa am yéene bopp sëy naa Muaaz wax bon mooy yàlla ba mu neex après nag mu sonn ne non oh, c'est l'heure de bon manatuma je ne peux plus tenir quoi non non non léegi moom il faut ma dem tëddi non parce que là euh, là là là je ne peux plus quoi je ne peux plus. déconneem bi yëpp manatu ci dara parce que léegi mu ngi waaj a mu ngi waaj a wadd laa wax ndax ay nelaw yu ko jàpp mu ne oh je vais me reposer après comme ça je pou rebondir. kooku wallahi buy nelaw moom itam ay bàkkaar la yam kooku moom day nelaw ñu koy bindali bàkkaar parce que yéenee ma tax waaw te mooy du du rek yoneen saa saa naan jullit bu bëggee def bàkkaar te def ko dañ ko koy bindal benn tiyaaba déedéet kii loolu de kii occasion yi sawaay buy waaye waaye bu yeewu ni naan dama jàpp ci affaire yi <laughs> kooku moom gis nga yéene bu bon waaw kantaa jullit bi nga xam ne day def ay bàkkaar def di di di di jéggalu def ay bàkkaar di kii kooku nelaw day nekk euh, li nga xam ne entre parenthèses ci moom <laughs> waaw <laughs> moo tax dafa am moo tax lu yéeme la nelaw lu yéeme la waaw moo tax euh, li bo boroom xam-xam yi am ñu ko doon li <laughs> nettali ne dafa am ñaari nitu yàlla ko quoi yoo xam dañ doon waxtaan kenn ki ne ko mais yow yeewu moo la gënal wala nelaw mu ne ko man moom nelaw moo ma gënal wax non man moom di nelaw ma gënal lu tax mu ne parce que man nelaw bu may nelaw saa bu may nelaw damay gis yonent saa salaam alors que bu ma yeewoo du ma ko gis <laughs> ah xam nga kooku kooku kooku na dem tëddi bu defee faratay na dem tëddi <laughs> demal nelaw laa wax. nga gis rasulillahi sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw moo tax daal mbir yi eh, lu doy waar la am na ñoo xam ne moom seen nelaw mbugal la ci ñoom waaw am ñoo xam seen nelaw entre parenthèses ndax day tax lu bon lañ doon def au minimum jamono ji ñuy nelaw moom defatuñ ko mu nekk xéewal ci ñoom <laughs> waaw <laughs> sa kanan la da di dalloo waaw kon mu ngi noonu quoi mu ne nag kon alhamdu bu yeewoo woon da doon alhamdulillahi alladhi ahyaana amaatana ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo wax ca suuratu zumar moo ah ahyaana moo ñu dundal de delloo waat ñu suñuy saas ak suñu lépp suñuy yëg ginnaaw bi mu roccee yooyu yëpp ci ñun yóbbuñu ci deegu ndaw gi wa ilayhi nusuur waaye nag ki moom la pang ga de <laughs> abdullah ñuy faatu ñëpp bés dina ñëw borom bi dajale leen waaw dina leen dajale ñoom ñëpp pang leen lii la yonent sa salaam bokk tamit ci teggin yi mooy nañ jàpp ñaan bi man ko xam nga bii moom simple la <laughs> buy tëdd jël loxo kon teggin yi ñu gis jël loxo ndejooram teg ko ci lexu càmmoñam lexu càmmoñam loxu nda loxo lexu ndejooram lexu ndejoor ci lexu càmmoñ daal di tëdd ne allahumma bismika amutu wa ahya allahumma bismika amuutu wa ahyaa allahumma bismika amuutu wa ahyaa bu yeewoo moom alayhi salaam mu ne alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'dama amaatanaa wa ilayhi nushuur waxaat ko ñaare alhamdulillahi allazii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayhi nushuur ñetteel alhamdulillahi allazii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayhi nushuur moo tax nit ki même bu jugee guddi di dem ci toilette yi wala jóg ngir defi leneen nay wax lii alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur mboolem sant ñu yenn yàlla mi nga xam ne de moo ñu dekkil moo ñu dundal delloo ju suñu saa suñuy dundu ba dama amaata ginnaaw bi ñu tegee ci déegu ndaw gii di li nga xam ne mooy mooy mooy nelaw wa ilayhi te ci moom nag bu dee jóg nañ tayit suba it bu ñu faatoog ñu jot faatu yëpp moo ñuy dajale ëllëg nag waaw wa ilayhi nushur kon ci kaw noonu nag hadis bi foofu la yem gis nañ kon teggin yooyu nañ ko boole giñ jotoon na gis wallahu taala alam waaw kon nit ki gis nelawam dundam buy nelaw bu yeew buy éveillé bu xëyee journée lépp ba ni muy newale nelawe daa war a nekk ci tudd yàlla waaw loolu moo tax borom bi nee na binduma jinne yi nit ñi lu dul ngir ñu may jaamu waaw kon nag la nakun min al-ghafilin allahumma la taj'alna min al-ghafilin yàlla yàlla bëgg ñu boole ci ñu yëgadi te boo fi boo toppee programme monde bi nii ah ba pare nañ ñu ngi naan dañuy pare ci seen seen seen seen yi olympique yi beneen léegi beneen ñëw boo fi toppee benn doo raw attention billahi boo la yàlla repêché wul boo mayul ci xaafilu na yi ngay nekk waaw te yi am solo ci sa àddina da koo deful waaw ba ngay nekk di kii say mbokk moom ñu ngi leen di rey Israël ay fële ca Palestine ak fële yow yëgoo li xew yow ñu ngi lay nelawloo ay nelaw mais nelawloo wuñ leen tayaan ah. ci lañ dëkk waaw ah, bu dara xewul sax ci film yeeg telenovelas yeeg football yeeg ligue des champions yeeg yëpp ci yooyu la ne moo tax julliti léegi <laughs> allahumma ruddal muslimina ila dinika maradan jamila yal na nga delloo julli ñi waaw ci seen diine delloo gu gën rafet waaw ba leen di yitteel mu nekk li nga xam ne moo lay may sa ngërëm waaw ñu xam ne al innamal mu'minuna ikhwa jullit ñi ñoom dong ñooy ay mbokk waaw te xadiyatul walaa wal bara wallahi ku topp ci manoo koo am billahi manoo koo am te lépp lu yàllay tere da ngay mujj mu mu yomb ci yow li ngay bon yi ñuy wax waaw ay ngóor jigéen ak yépp lépp gaa yi ci yooyu la ñuy jaarale ngir man koo gën a fësal te ba nga koy xool yaa nga toog yow ak say njaboot ak ñépp bu yàggee yooyu da du dala du safat yi dala du dala du mooy problème ba mu la juróon sa xol ba nga ko choqué gi loolu lay deñ noonu nag la iblis di def tapp sa ngëm yàlla ba mu set mu bàyyi la nag walla iyaazu billaah nga nekk koo xam ne yow ab coquille vide ab coquille vide nga coquille vide xam nga coquille vide waaw boo gisee ab nen boo xam ne coquille nen nga foog ne nen a ci nekk xiif ñëw waawal gi sa xel waay jaw tey rek ma defar omelette bi nga ñëwee toj ko mu ne dara naw ci gis nga déception bi ngay am wallahi bi la iblis yu tege gën a garaaw kon nag borom bi yal na nga ñu sabbit naa ala diinika yal na nga ñu saxal ci sa diine te ñu sori caaxaan yi te nekk ci li nga xam ne moom la yonent bay sa saam jàngale waaw doy nañu sëkk liñ ci xam wallahi matul un pour cent li ñu xam ci yu ñu war wallahi bari na ci ñun ñoo xam ne seeni farata liñ ci xam matul un pour cent